صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيك أن يمدكم ربكم أن يمد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تسبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر إلا الحكيم صدق الله العظيم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المبدع المعيد ذي العرش المجيد فعال لما يريد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج العكيد فالصلاة والسلام على محمد الرشيد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة التوحيد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yow borom bi subhaanahu ñun say jaam delsiwaat nañu toog ci sa néeg bi yow yàlla di sukk sa kanamu màgg bi di toroxlu di mokk mokklu di beesalaat suñu mbuumu jaam di gëm di dëggal tey nangu daa iman abadan ne kenn du kenn ku du yow yàlla subhaanahu yaay ki njëkk yaay ki mujj yaay ki tiim yaay ki sut yaay ki gétti amoo moroom amoo dendandoo yow kott la yaa amal yaa sos yaa sàkk yaay sottandiku loo nomm mu am loo nommul du nekk mukk yàlla say jaam a ngi nii gisuñu kenn ku dul yow yaakaaruñu kenn ku dul yow kenn safu leen ku dul yow ñu ngi lay ñaan ci sa màgg gi yow yàlla yërëmal sa jaami yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga baaxe ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yàlla yàlla boo tax suñu yaakaar yow yàlla yàlla na nga yaatal diina yonante bi yàlla na nga tiinu xeet bi yow borom bi subhaanahu wa ñu ngi toog ci jotaay bi di jotaay boo xam ne jaaduwul woon ci benn jullit mu réere bés bii nga xam ne mooy bés boo xam ne njëlbeenu ndam bi lislaam am am ci la ko amoon yàlla suñu boroom subhaanahu wax na ci alquran wa zakkirhum bi ayaamillah yow jullit bi yow yonent yàlla muhammad na fàttali doomi aadama yi fanu yàlla yi fi jaaroon fanu yàlla yi bari na am na ya ca neexoon lool am na ya ca naqadi lool fanu yàlla yi am na yu ci yomboon waaye fanu yàlla yi am na yu ci jafeñoon ya neex nañ ko nettali waaye ya naqadi nañ ko nettali ya metti woon nañ ko nettali ya yomboo it nañ ko nettali doomi aadama dana xam nan lay tegtaloo ci biir dundam ki nekk ci biir bànneex xam ne sahaaba yu sell yi bañ nekk ci biir bànneex nii lañ doon doxale waaye nañu nettali fan yu métti ya fan yu diis ya fan yu teeng ya ngir ku nekk ci biir teeng teeng wala nga nekk ci biir jafeñ wala nga nekk ci biir ay diis diis nga xam sahaaba yu sell yi àndoon ak Seydina Muhammad bañ ca tolloon nii lañu defee moo tax yàlla suñu borom nee na ci alquran wa zakkirhum bi ayaamillah na nga fàttali doomi aadama yi fanu yàlla yi paase woon fan yàlla yooyu la ñu ngi ci benn ci bés yooyu te mooy yowma badar al kubra bi nga xam ne aazza allahu fihi al islaama wa ahla wa azalla fihi shirka wa ahla wa nasara al muminina maa qillati adadihim wa dammara al mushrikina maa kasrati adadihim bés bi nekkoon di weeri ci jamono Seydina Muhammad muy weeri bi julli di njëkk woor ci kaw fulsa yàlla si seen lekk doyul seen naan doyul amuñu ngànnaay amuñu jumtukaay tàggatuwuñu amuñu kenn ku leen di dimbale bu dul xaaliqu sama wal ard yàlla mi bind suuf si bind asamaan si ci weeri koor la woon musuñoo woor weer bu mot sëkk bu dul at boobu tolloog fukki fan ak juróom-ñaar fekk doole rës na kàttan dem na xiif jot na leen mar jot na leen doonoon bisu aljuma yàlla dellu tey muy aljuma di ñetteeli aljuma ci weeri koor waaye di ñetteeli aljuma bi nekkoon ci jamonoy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaayi badar ana moo ko waraloon sayidina muhammad képp ko am nattu moo la ëpp nattu ba ko way juróom ëmbee ñaari weer ba jëm ci ñetti weer baayam daldi ne doom nawle la kon maa ngi dem àll wuti teraanga bés bu doom bi ganee àddina ma sargal ko baayam di Abdullahi mi ngi bàyyi soxnaam mi ngi nekk ci li jigéen di nekk mu dem réew mu ñu tuddee Yasrib ca Najda dem wuti teraanga wuti teraanga ba teraanga bi dajaloo muy waaj ngir ñif si Makka ci ardu Hijaz ngir soxnaam bu muccee muccule mu mën a berndeel doomam daal di ko teral ngir mooy taawam moom Abdullahi ba mu demee nekk ci àll bi di waaj ne dafay ñibbisi yàlla dogal feebar daal di ko dal mu nekk ci feebar boobu nekk ci feebar boobu ba yàlla moom ko ci Yasriba foofale ci béréb bu ñu tuddee Abwa ñu daal di dajal ay bagaasam yépp daal ko àndi makka ñu gis fas bi delsi na gëléem bi delsi na ki waroon fas bi ñib siwul ki waroon gëléem bi ñib siwul saag ya ñu gàdd woon saaku yañ doon yóbbu saaku yooyoo ngi nii ki ko yóbbu delsiwul mooy Abdullahi yuuxu daal di jib ci kër gi abdul muttalib daal génn ne ngel maa ngi leen di jéebaan ci yàlla jëmm ju sell ji maa ngi leen di ñaan bu kenn jooy jëmm ji jëmm ji maa ngi rafet njort ci yàlla tàggu na ma ci zahir waaye tàggu ma ci baatin maa ngi yéene lii mu bàyyee soxnaam ëllëg muy meññent goo xam ne àddina yëpp dana ca texe ñu dem ci aminatu fekk ko ci néeg bi bi ngi toog ñu ne ko aminatu a ah, yàlla day lii mu dogal mooy lii sa borom kër di abdullahi demoon na ci àll bi di wuti teraanga ngir boo muccee muccule mu teral sa doom ngir doom nawle la waaye yàlla dogal na des na àll ay bagaasam mi ngi nii bu doon jigéenu tey la dana yuuxu dana sànni ay malaanam waaye déedéet aminatu lan la ci teg mooy alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te booba lislaam dikkagul waaye yàlla moo ko yenkewal kàddu googale mu jóg ak ëmbam boobale xayru xalqillaahi nekk ci biir yaramam mu dem ci kaaba gi mu téye mbubb kaaba gi ko fóon rongoñ ji di bas mu ne yàlla jooyu ma ngir rëccu waaye yow euh, maa ngi jooy ngir toroxlu maa ngi jooy ngir mokk mokklu yàlla sa jaam maa ngi lay ñaanal lii maa ngi lay ñaan lii nekk sama jëmm ji te jëmm jii dem bàyyee ma ko da ko def muy gàncax gu barke muy koo xam ne àddina yépp danañu texe ci teraangaam yàlla nangu na ñaan googu ñu dox ay weer yi tuuti aminatu daal di ñëw wasin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon muhammad laata muy judd baayool jirim la fekkul baayam waaye ndeyam la fekk ak maam bi jur baayam mu am juróom benn at yaayam tamit téye ci loxoom ne ko Muhammad ku am kër baay am nga kër ndey nañu dem Yasriba sa maam fala yaayam jóge di Abdul Muttalib ñoom ñooy nijaayu sa papa ëllëg boo ma gisatul nga xam Makka ni mu nekkee sa kër baay waaye Yasriba noonu la nekkee sa kër ndey mu àndak ak seydina muhammad sallallahu ak jigéen bu ñu tuddee ummu ayman nekkoon jongoma bu ñuul jongoma bu muxtaare koo xam ne moom la yonante bi bàyyiloon baayam bàyyee woon yonante bi sallallahu moom ummu ayman moom yonte yàlla muhammad ak yaayam te mooy aminatu bintu wahbin ñu dem ci bani addi bu najaar te mooy waa këru nde ndeyu baayam te mooy waa këru ndeyu maamam it yonent yàlla Muhammad nekk foofale ba mu màggee mi ngi nettali nee na man Muhammad ci déeg yooyu laa miinee feey falaa doon jànge feey mooy ànd ak sama néegu ndeyu baay di ànd ak sama néegu ndeyu maam ci seen déeg yooyu ci laa jàngee feey ba mun feey sallallahu alayhi wa mu ne fiix naa fa lool daanaa yëg bànneexu néegu ndey niñ ma doon dalale niñ ma doon ormale e, ba ñu waajee ñu takk seen bagage ne ñu ngi ñib si Makka ba ñëwee ci Tabia benn dëkk la ci weti Madina yaayam biir bu métti laa di ko dal muy waññaaru yonte yàlla Muhammad mi ngi ko tiim Ummu Ayman mi ko tiim kii di ko bësal yaramam waaye ndeka bës yaram dootul jëriñati li yóbboon Abdullahi te mooy malakul mawti moom moo del si jëlaat Aminatu nar a def Seydina Muhammad muy baayo ñu toog tuuti soxna si daal di fudd bakkanam daal di yéeg malawul aala ummu ayman boobale di benn jigéen bu ñuul cosaanam di Égypte moo téye loxo Seydina Muhammad daal di ko boot andi ko Makka yonent nekk ci ndiggam naan ko anti ummi baada ummi gannaaw ba sama yaay yooyee tey gisatuma benn ndey ci sama bopp yow te yow laa tey ngay sama yaay ummu man moo doon toppate seydina muhammad lépp lu ñuy defal ndaw moo ko doon defal euh, ci noonu yont yàlla muhammad juróom benn at amatul baay juróom benn atam googu amatu ci yaay doon na càppaacooli yonent bi amul mag bu mbokkal ndeeg baay amul rak bu mbokkal ndeeg baay amul ku mbokkal ndey amul ku mbokkal baay yonent yàlla Muhammad kenn la du mag du rakk du bu jigéen du bu góor sallallahu wa sallam ñu jël ko daal di ko jébbal maamam te mooy Abdul Muttalib mu téye ci loxoom dem ba ci kaaba gi daal di ko ubbi toog ci biir teg Seydina Muhammad ci wetam sikki moom di tooy rek mu ne ko looy jooy mu ne ko jooyu ma dara mu ne ko hanka yaa ngi jooy te fekk mi ngi ci juróom benn mu ne ko maam bu dee sama baay moo tax muy ngay jooy wala sama yaay ki bindoon sama baay ak sama yaay mooy ki la bind mooy ki ma bind fii ñu toog ci suñu jotaay gi bu yàlla nomoon ci ñun du ñu génn mukk yeggaat kër ga fii la ñuy moomee ma jeex tàkk dootuma doon Muhammad waaye nga jeex tàkk dootoo doon Abdul Muttalib te fekk lii mu ngi toll ci juróom benn moo tax wallaahi Muhammad Busiri wax na dëgg njubab yàlla bu wàccee ci xol cër yépp dafay daal di doon yàlla lu mu feeñal yàlla lay feeñal lu dugg ci moom yàlla la lu génn ci moom yàlla la lu ñu gis yàlla lay doon lu ñu dégg ci moom yàlla lay doon te boroom dootu gisati kenn bul borom bi subhaanahu wa kon yonent bi ci ngoneem tàmbali na di wane xaqiqa tàmbali na di wane ne li ko jógloo dowul jooy li ko jógloo dowul beru di yëramtalu li ko jógloo mooy liggéeyal yàlla be kalimatu laa ilaha illallah daal di daj mboolem goxi àddina bi Seydina Muhammad nekk ci loolu ñu teg ci ñaari at muy juróom-ñetti at ci moom maamam tam Abdul Muttalib daal di faatu sallallahu alayhi wa mu toxu jëm ci bàyyi tëxam te mooy Abu Talib mooy baayu Seydina Ali moo ak baayam ñoo bokk ndee ak baay fekk yoon baa ngi ci juróom ñetti at mu ñëw ci baayam bu ndaw te mooy baay tafam mu ne ko baay mu ne ko yow mag nga te li nga yore ci njaboot bari na man li ma bëggoon mooy ma liggéey dimbale la mu ne ko Muhammad yow xale nga juróom ñetti at loo ma mën a liggéeyal mu ne ko baay nekk gone teewul doomi adama am jom nekk gone teewul doomi aadama sallam mu ne ko ban mëccëm nga mën a def yoo amoo alal nga mën a jaay amuñu ay tool nga mën a béy mu ne ko bàyyi doxal ci mbedd màkk yi nga ne éy yéen waa màkk képp ku am aw gàtt nga bëgg ko la sàmmal am naa sàmm buy sàmm ba loolu amee waa màkk yëpp dajale seeni jur andi ko buntu kër Abu Taalib di seet ana mooy sàmm gi nara sàmm mboolem juri màkk Seydina Muhammad daa di génn sallallahu alayhi wa sallam sër bi yaayam doon woddoo mu daal ko kaalawoo yor yatam daal génn ci mbedd bi mboolem xarit yu baayam mboolem ay am di jàmm yaayam seen rongoñ di tuuru ñuy jooy ba dënn yi di rëcc ngir xale bu tuuti bu toll ci juróom-ñetti baayam dundatul yaayam dundatul kii moo nar a jël yatu sàmm dugg ci àll bi di acc accal jur mu ne leen bu leen jooy Abdullahi dem na waaye yéen a ngi nii bu leen jooy am Aminatu dem na yéen a ngi nii kon ku sa baay dem nga am am di jàmm baay sa baay demul ku sa yaay dem mu bàyyi la ay am di jàmmam sa yaay demul kon man duma jirim samay am di jàmm baaya ngi nii waaye duma baayo samay am di jàmm yaaya ngi nii ñaanal leen ma ci la yonent yàlla Muhammad duggee ci àll bi sallallahu alayhi wasallam di sàmm di sàmm bañ ko njëkkee fay ba weer dee bañ fay ko ba mu ñëwee dafa ñëw ci baay tëxam te mooy Abu Taalib ne ko li ma liggéey de mi ngi nii mu ne ko Muhammad seetal loo ma ciy jox nga jël li ci des mu ne ko déedéet baay sama baay te mooy ab Abdullahi bu doon dund tey moo may sédd waaye man duma ko sédd bu bàyyi neexatul rakk baay baay la magi baay baay la am di jàmm baay baay la kon alal gaa nga ni man dama doon liggéey ngir dimbale la mu ne ko Muhammad lii métti na toogal ci kër gi say mag a ngi fi say rakk a ngi fi mu ne ko bàyyi man bëgguma di aju ci nit dama bëgg liggéey ñu aju ci man nit ñi di lekk sama ñaq moom ma dàkkal may lekk ñakk doomi aadama yi sallallahu alayhi wa sallam ni la yonent yàlla Muhammad di màggee def na commerce sallallahu alayhi wa mu amee ñaar fukki at juróom ci la ko yàlla wër sagalee xadijatu bint xuwaylid muy soxnaam su njëkk xadijatu amal na ko juróom benn doom ñuy wéy ba mu amee ñeent fukki ci la ko yàlla yónnee def ko nabiyullahi waaye def ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka daal di ko bunduxatal lool ne du ci dal mukk li muy woote ñoom duñ ko nangu duñu ànd ak moom ci ay def-defam ñoom ñu ngi yore ñetti téeméeru yàlla ak juróom-benn fukki yàlla yàlla yooyu jëriñul seen soxla yépp moo mën ne nañu bàyyi yàlla yooyu. téye benn yàlla te mooy laa ilaha illa ñoom am nañu yàlla bu ñu tuddee laata am na yàlla bu ñu tuddee manaata am na yàlla bu ñu tuddee uzza am na yàlla bu ñu tuddee xumbal yàlla yi yépp ñoom ñu ngi ko yore te seen aajo mi ngi tag amuñu lu ko taggar ci kon bu ñu bàyyee ñetti téeméeru yàlla yi ñu doon jaamu te mooy seen xërëm ya ak seen xamb ya jaamu benn yàlla ndax duñu tos ko re ndax duñu yàqule Euh, ba lii amee ñu daal dajaloo ne nan la def nañu rey Seydina Muhammad wa iz yamkur bika allazina kafaru li aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul maakirin ñu ngi jéem ñoom doomi aadama ngir tos koreloo Seydina Muhammad ñii ne nañ ko ñii ne nañ ko gàcceel ñii ne nañ ko rey nañ ko bett rey ko ñii ne nañ ko yeew ci géléem mu koy watat ba mu dee ci àll bi ñii ne nañ ko dugal ci néeg tëj ko ba xiif ak ma rey ko fexe bu nekk ñu koy fexe ngir yongaan na Muhammad ngir far bakkanam ngir faat ko lépp loo xalaat ci lu bon def nañ ko ci Seydina Muhammad am na ko gasoon pax teg ci ay bant teg basang ci kaw sotti suuf ci kaw fexe ba Muhammad jaar ca ngir mu suruf ca biir waaye yàlla sàmm Seydina Muhammad wallahu mën a annaasi ba tàbbiwul ci biir jël nañu poson def ci lekkam ngir bu ko lekkee dee jël nañu poson def ci ay naanteefam ngir bu ko lekkee dee yëkkati nañ ay jigéen ngir ñu tuumaal ko turam mën a yàqu taqal nañ ko tilimal nañ ko gaafal nañ ko singili nañ ko kokkoli nañ ko doyadil nañ ko xeeb nañ ko lépp def nañ ko seydina muhammad ñii ne nañ dof lañu yàlla naan wa ma sahibukum bi majnunin ki ngeen naan dof la di dof ñi ne dafa yambar ñi ne kat la ñii ne njaberkat la ñi ne luxuskat la ñi ne kat la lépp loo xalaat buñ ko askanalee ci nit ku baax mun na yàq teraangaam wala wàccee dayoom jéem nañ ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wallahu ya'simuka minan naasi yàlla mooy sàmm jaamam ba loolu amee yàlla na sayyidina muhammad génneel makka gàddaayal nga dem yasrib te mooy dëkk bi ñu tuddee ginnaaw loolu almadina almunawwara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la demee kër Seydina Aboubacar Siddiq mu ne ko Aboubacar mu ne ko Mouhamed yow dikk nga ci waxtu goo xam ne mosoo ci dikk naaj bi tàng na mu ne ko abu bakar génneel njoboot gi dama bëgg a wax ak yow Aboubacar ne ko benn njaboot nekkul ci kër gi bu dul bu sa njaboot loo bëgg a waxal yoon ci yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu ne Seydina Aboubacar yàlla nee na naa génn Makka naa dem Madina. yàlla nee na naa génn Makka naa dem Madina Abubakar ne ko ndax yàlla waxul ma ànd ak yow mu ne ko ahankay yàlla nee na naa ànd ak yow Abubakar jooy bay lox ba daanu ci suuf njobootam ñoo daal di ko yëkkati ne ko bàyyi lan la tiit la wala ragal la mu ne sama mbégte la mbégte la àndal tey bànneex la àndal tey xol bu neex laa àndal yàlla tànn yonenteem yebal ko ne ko na génn dëkk bi dem feneen yàlla boole ma ci tukkeem góogale man moo tax may sant yàlla ci la yonent yàlla Muhammad génnee ànd ak Seydina Abubakar Siddiq waa Màkka di leen yeeru ñu yendoo daw fanaana daw balaa njël di jot ñu fekk benn xunt ñu ko tuddee sawraa ñu dugg ci biir pax góogale Abubakar Siddiq moo njëkk a dugg pax bu mu gis mu dugg mu xotti dara dugal ca pax bu mu gis mu xotti dara dugal ca ba pax bu mu juga amul lu mu ca dugal mu dugal ci tëstanam ndeka jaanu ñàngoor mi ngi foofale jaan baa ngi bugg a génn amul fu mu génne te amul ngelaw ba mu nokkeeti jaan bi noonu la màttee Seydina Abubakar Siddiq waaye taxul tooke ba taxul dangar ba mu daal ne Muhammad dara laal na ma déedéet ñaq ay ba dafa ñaq ba ñaq ba tuuru ci kaw Seydina Muhammad yonent bi téen xool ko ne ko xanaa dafa am lu la laal mu ne ah, dafa am lu ma laal mu dindi tànkam ci pax ba ñu seet jaanu ñàngoor goo xam ne dafa pettaaw tooke dafa fees ci yaramam ba mujj gi dafa gumbo dangar dafa fees ci yaramam ba mujj gi bopp bi dafa delenk amul benn waasintóor bu ci nekk naa boobu Abubakar Siddiq nee nañu tooke boobale gannaaw ba yonte yàlla Muhammad faato be am ñaari at tooke boobu moo jógaat ci yaramam ba moo ko mujjee yóbbu àllaaxira yal na yàlla fay naa Seydina Abubakar Siddiq yonent bi def ñett fan be waa Quraysh seetatuñ ko ci la génn daal di dem Madina ba mu ñëwee Madinatu Munawwara ñu teeru ko teral ko sargal ko tatagal ko màggal ko jox ko cër sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee Madina ba ci weeru baraxlu yàlla daal di wàccee aaya yaa ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquun ne Muhammad weer bii di ñëw jox naa la ndigal na ngeen ko def mooy weeri koor at bu nekk bu dikkee na ngeen woor ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala ngeen woor ñett fukki fan lii ci weeru baraxlu la woon la aaya boobu wàccee ba weer bi deeyee yonent yàlla Muhammad dajale sahaaba yépp ci jumaa ji ne lay eey yéen ayyuhal muslimuun yéen julli yu góor yeeg yu jigéen yàlla faratal na ci yéen weeri koor naka ni mu ko faratalee ci askan yi leen jiitu woon weer la boo xam ne weer dootu ko gën a teddati weer la weer boo xam ne buntu asamaan yépp yàlla daf koy ubbi dootu ko tëjati mu ba weeri jeex boo julli woon junni naafila ci bëccëgi ci biti weeri mu ngi tolloog benn naafila ci biir weeri yonent yàlla Muhammad nee na alxasanatu fi ramadan bi alfi xasanatin fi ma siwaahu wal faridatu fi ramadan taadilu sabaina farida liman taqabbala minhu mawlaahu benn bu baax boo def ci weeri koor yàlla mi ngi koy téye junni lu baax mbokk yi kooma ngoog benn farata ci weeri weeri koor yàlla mi ngi koy téye juróom ñaar fukki farata Eh, ñuy dox di dox ba ñu ñëwee ba fukki fan ak ñaar ci biir weeri koor yonent yàlla Muhammad daal jot benn xibaar yàlla ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jógee Makka dem Madina seen tool yépp waa Makka jël nañ ko seen kër yépp waa Makka jël nañ ko seen xar yi seen bëy yi seen gëléem yi seen nag yi lépp lu ngeen amoon ci alal Quraysh nangu nañ ko def ko seen alal te loolu aw càcc la kon yow Muhammad waa Makka seen njëg dem na Shaam fanweeri góor ànd nañu Abu Sufyaan ñu ngi jëm réew mu ñu tuddee Shaam ñu ngi dem di jëndi dund dund googu li ci nekk di alal moo tolloog alal gi ñu nangu ci yéen mooy alal bi nekk Makka ba ngeen jógee Makka alal gi ñu jël ci yéen ba ngeen gàddaayee seen alal yi ñu dajale seen gannaaw moom ko lu toll noonu ci doole lu toll noonu ci kàttan moo nekk ci njëg boobu waa Makka dem nañu Saam jënd nañu dund ñu ngi yore alal alal googu nangeen ko dogaale ngeen jël ko la ngeen bàyyi woon Makka ba ñu nangu ko lu toll noonu ci alal googu mi ngi ci njëg bi jël leen ko kon lii moo tax Seydina Muhammad génn waaye génnul ne dafay daan ci kaw nit ñi du nangu seen alal naka occidentaux yi niñ koy waxee ne Muhammad dafa doon jëf addu kalfe sallallahu alayhi wa sallam wallahi Muhammad deful addu kalfe wa innaka la ala xuluqin azimin bu ñuy natt lu gudd dañuy ne meetar bu ñuy natt ndox dañuy ne liitar bu ñuy natt lu diis dañuy ne garam waaye bu ñuy natt jikko amul fenn fu ñu mën a natt jikko bu dul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa la ala xuluqin azimin kenn dootul màggati ba toll ni yow kenn jikkoom dootul baax ba jot la kenn dootul sel kenn dootul yéwén ba mel ni yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kii du génn mukk di daanu ci kaw mbooloo di nangu seen alal kon lii ay xalaat yu bon la nasaraan yi ñoo ko jël takkal ko deru lislaam kon nañ ko fomp jëlee ko foofule ba yonent yàlla muhammad gàddaayee ak sahaaba seen alal ya ñu bàyyi woon Madina lu toll noonu moo nekkoon ci waa Quraysh fanweeri góor wuti woon njëg ñooñu la ñu yore woon mooy li tolloog la mu bàyyi woon Makka kon jëlal Seydina Muhammad lew na la du lu araam waaye lu tey la sallallahu alayhi wa yàlla Muhammad daldi woo sahaaba yi sahaaba yi daa ñëw mu ne leen yàlla day dig ma ñu ne ko Muhammad lan la yàlla dig mu ne ñaari mbir yàlla won na ma ko Quraysh dem nañu Saam di njëg gi li tolloog suñu alal yi mi ngi ca bu ñu génnee nangu loolu lew nañu walla ñu daje beneen mbooloo mu am gànnaay ñu xeex ak ñoom ku dee ci ñun aljana lay yeewoo ji ku dee ci ñoom safara lay yeewoo ji lu ngeen wax yonent yi dafa doon diisoo moo tax kilifa dafa war di diisoo wa shawirhum fil amri lii la yàlla wax ci alquran na nga diisoog sa mbooloo képp koy diisoo sa njuumte dana néew yonte yàlla muhammad wax sahaaba yépp ne tey danañu génn dem xare danañu génn benn ñu daje njëgg ba ñu jël alal ba kon jëlaat nañu suñu lu ñu bàyyi woon makka wala benn ñu daje ngànnaay ñu xeex ak ñoom ku dee ci ñun yeewoo ji aljana ku deew ku dee ci ñoom yeewoo ji safara lu ngeen wax abok abubakar siddiq daal di jóg ne ko man xaw ma keneen waaye sama bopp laa xam yow muhammad doo dee àll mu ma nettali ko sama doom samay jabar sama bopp sama bakkan lépp lu ma moom ci sa loxo la tegu man aw ma dara ci sama jëm ji loo dogal noonu la loo bëgg man moom laa bëgg loo bañ moom laa bañ radiyallahu anhu moo tax moo njëkk a takk maqam bi ñu tuddee siddiqiya yal na yàlla fay seydna abubakar siddiq moom moo jur aïchatu moom ak seydna muhammad ñoo tëdd benn bàmmeel benn xasab moo dox seen diggante ana ban teraanga mooy ëppati bii teraanga seydna omar bun xataab daal di jóg ne yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi naa sama néegu ndey bàyyi sama gëño bàyyi sama dëkk bàyyi naa ko sama réew bàyyi naa ko ma topp la loo dogal man ànd naa ci loo joxoñ danaa ko dog doo dee àll mu ma ñoo nettali ko mu ne ko ahsante def nga lu rafet mu gestu ci biir mbooloo mi ne mbooloo mi lan ngeen wax waa Madina te mooy ansaar ñi ko dalaloon muhajirin mooy ñi àndoon ak Muhammad gàddaay dem Madina waaye ñi ko dalaloon ñooy al ansaar yal na yàlla fay ansaar allazina aawaw wa nasaru ulaika humul a haqqan ñoo génnoon seen kër yi jox ko Seydina Muhammad génn seen tool yi jox ko Seydina Muhammad dem nañu ba ku am sax benn ñaari jabar da nga fase benn bi mu iddaw ngir sahaaba yi ànd ak yonent bi daal ko jël ana mooy ngëm ba bot ngëm góogale allazina aawaw wa nasaru ñooy ñi ko tàpp ci seen bopp daal di ko dimbali yonent yàlla Muhammad gestu ne mbooloo mi lan ngeen wax am benn kilifa gu rëy ci Madina ñu ko tuddee Saad bun Muaz moom Saad bun Muaz mu daal di jóg ne Muhammad dafa mel ni ñun ngay junj te mooy ñun waa Madina ñun ñi la dalal di say njaatige Muhammad téyel ne fi ñu teg suñuy doom fa lañ la teg téyel ne fi ñu teg suñuy jabar fa lañ la teg yow Muhammad wallahi boo àndoon nag ñun ba ci géej nga xuus ko danañu ànd ak yow xuus ko boo doon dem ba Éthiopie boo doon dem ba Habasha fa ñu naan biir kalrimaat boo demoon di dem réew moom ngir xare ji danañu ànd ak yow te ñun ay jàmbaar lañu borom jom lañu bu neexee danañu taxaw bu naqalee danañu taxaw duñu dem bala mukk ni ñuy sàmmee suñuy doom ak suñuy jabar noonu lañu lay sàmmee wallahi bani israil li ñu waxoon Muusa izhab anta wa rabbuka demal nga ànd sa borom ngeen jihaad yi ñun ñu ngi toog fii yow duñ la wax mukk loolu dañu ne izab anta wa rabbuka fa qaatila wa inna ma'akuma minal muqaatilin demal nga ànd ak sa boroom xare ji ñun ñu ngi ànd yow di xare kon Muhammad sansam ëpp na yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa ba mu ne bani Israila maa ngi jëm baytil maqdis wala al aradil muqaddasa maa ngi jëm Jérusalem ngir dugal fa diina ba ne Israël dañ ko ne comme yow yonant nga demal nga ànd ak sa yàlla ngeen xeex bu ngeen demee fekk ñun ñu ngi toog fii mu ñu ne ko wallahi ñun nag duñ la wax loolu waaye dañu ne jógal Muhammad nga ànd ak yàlla ak ñun foo dugg ñu dugg foo yéeg ñu yéeg foo wàcc ñu wàcc yoon yàlla daal di muuñ sallallahu alayhi wa sallam daal dóor loosam ne ko yàlla yàlla fay la sa gémmiñ yal na wax biir aljana naka ni nga waxee ci jotaay bi eh, ba loolu amee yonte yàlla Muhammad daal tànn ñaari sahaaba ne dem leen fi ñu tuddee Rawha ngeen seet waa Makka kañ la ñuy jaar fii ñaari nit ñooñu daal dem yem ci teen ba benn jigéen daal na moroomam dama bëgg nga abal ma benn àndaar dama bëgg nga abal ma benn àndaar ci dund bu ëllëgee waa Makka danañu jaar fii danaa leen nandalal seen jur yi lu ma ci am di ay teraanga lu ma ci am di ay teraanga danaa la ci fay ñooñu daal di yëngal seen bopp xam ne suba la waa Makka di jaar fii dañu ñu demee na yonent bi suba la gaañi di jaar foofa la ndek Abu Sufyaan mi jiite woon waa Makka dem Shaam xelam may na ko na dem ci teen ba seet ba mu dikkee mu laaj jigéen ya ndax amul ñu ñëw fii di ma laajte ñu ne ko déedéet mu ne kenn kenn ñëwul fii ñu ne ko xanaa ñaari góor dañoo dikk fële taxaw waxuñoo kenn naanuñu nàndaluñu ñu delluwaat Abu Sufyaan ñëw fi gëléem yi taxawoon mu tibb jël ci neeferey gëléem ya mu daal di ko toj ma génn ci biir mu ne kii waa Madina la ñoom ñoo bërile ay garabu ma ba seen jur yi sax dañuy lekk ma kon lii Muhammad moo yónni ay nit ngir ñu gëstul ko ban bés laa fi jaar Abu Sufyaan ba mu déggeloo mu jaar ca tefes ba bañ a jaaraat fi mu doon jaar daal ee waa Makka bu kenn def Muhammad génn na mi ngi bëgg a nangu suñu alal waa Makka yépp daal di dajaloo jël seeni ngànnaay jël seen jumtukaay lépp lu ñu am ci tool it naroon ko yóbbu ci xare kero jël nañ ko géléem yi fas yi berkelle yi jaas yi gobor yi fett yi xeej yi dara desul lépp luy seen ngànnaay keroog génne nañ ko dañu génne ñu dajak Abu Sufyaan ci yoon bi mu ne waa màkk mun ngeen dellu yàlla musal na suñu njëgg bi Abu Jahl mi ngi nekkoon seen biir di kàccoor ku gënoon a bañ Seydina Muhammad ci la bokkoon dana doon fekk Muhammad di sujjut ci weeri kaaba gi mu dem ci fa ñuy reyee jur ya mu jël butit yu nëb ya ñëw sotti ko Seydina Muhammad moom ak waa ju ñu naan Uqbatu bun Abi Muayt kooku mus naa fekk Seydina Muhammad di sujjut ci weeti kaaba gi mu jël tànkam dëgg ko ci loosam ba bëti Seydina Muhammad buqee ko bëgg a daanu ci biti lii lépp teg nañ ko Seydina Muhammad abu jahli ne man duma dellu mukk danaa dem ba Medina du ma Seydina Muhammad du ma ñi mu àndal mu xam ne du ma moromam arab yëpp di ma bàkk di ma kañ ndek afam jot na bu ni di reppee du dégg am benn góor gu màgget gu ñu tuddee euh, Utayba bun Rabia mu ne ko abu mu ne ko abu mu ne ko abu jahl turam dëgg-dëgg mooy am bun Ibn Hisham mu ne ko Ibn Hisham nañu dellu comme suñu alal yi rëcc na buñ dem mu ne déedéet man damay dem rek foog mañ yar Muhammad lu ko may lii daf koy baamuwaat mu ne ko baax na nañu dem mu ne ko da ngaa tàppet rek keroog waa Makka yépp sang yépp génn nañ ba mu des Abu Lahab te moom ak baay yonte bi ñoo bokk benn baay waaye ku ko gënoon noonu Seydina Muhammad amul moom demul woon dafa fay keneen mu dem ba ñu ñëwee keroog bésu Badar ñoom junni nit lañu téeméeru fas juróom-ñaar téeméeru géléem lii la woon kéeféeri keroog ba ñuy ñëw badar junni nit lañu woon téeméeri fas juróom-ñaar téeméeri géléem keroog Muhammad sallallahu alayhi ba muy tàmbali di génn amoon na mbooloo am benn nafeq bu rëy bu fa nekk ñu ko tuddee Abdullah bun Ubay bun Salul mu daal nekk bàyyi leen ko mu dem mu dajeg ay mbokkam ñun ñu toog fi ñun xeex xamuñu ko dafa ñoo bëgg andil ay lëj-lëj ci biir dëkk bi kii bu doon yonante la dana bàyyi dëkkam ñëw fii ñu ne ko xanaa nekkoo jullit mu ne jullit la ndax bu ma nekkul jullit ma feeñ nit ñi ma mën naa naxanteeg moom maslaanteeg moom kii du gudd fan léegi mu dee ñu noppalu ci musibaam naa fekk ak bon benn sànkar la bu duggee ci pañe dana ko yàq mbooloo mu takku daal di beddi Seydina Muhammad dem seen yoon ba mu des ñetti téeméeri nit ak fukki nit ak ñett nit ñetti téeméer ak fukk ak ñett yonte yàlla Muhammad geestu na ñaata lañu ah ñu ne ko Muhammad doole bi néew na de Abdullah bun Ubay bun Salul naafeq bi dugg na ci nit ñi ba dem nañu ñett téeméer ak fukk ak ñett moo des mu daal di ree ne alhamdulillahi rabbil alamin ah ñu ne ko mbooloo mu tuuti bi ngay ree di sant yàlla mu ne waaw mu ne jaaluut keroog ba taaluut di ànd ak daawuda di ko xeexi ñi jéggi woon géej ga ba mu am ndam ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett asxaabu taalut ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett yonent yi yàlla tudd ci alquran mus euh, ñaar fukk lañu ak juróom waaye boo seetee mursaliin yépp yonent yépp téeméeri junni lañu ak ñaar fukki junni nit ak ñeenti junni nit waaye boo seetee mursaliin yi ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett muy jaysun yonent yàlla Muhammad ne lii moo tama sant yàlla lii mu yonant yi mursalini ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett ñi àndoon ak taaluuta berey jaaluuta ci jamono yonent yàlla daawuda ñoom tam ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett moo tax ma kontaan limbali limbali sama lim bi daal ko ñetteel kon alhamdulillahi rabbil alamin yonent yàlla Muhammad ànd ak ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett ñu la junni lañu waaw nan la ñetti téeméer ak fukk ak ñett di taxawee ci kanamu junni ah? ñett téeméeri nit ak fukk ak ñett nara jàkkaarloo ak junni nit ñële téeméeri fas ñii ñetti fas julli di ñett fas kott lañ yoroon ci li gën a wër benn bi Zubayr moo ko waroon benn bi Miqdaad bun Amr moo ko waroon benn ba Marsad al-Ghanawi moo ko waroon ñett fas kott la julli di am kéefiri am téeméeri fas nan la ñetti fas di taxawee ci kanamu téeméeri fas ñële juróom-ñaar téeméeri gëléem ñii juróom-ñaar fukki géléem seetal ni doole wuutee keroog waaye ndeke pas-pas waaye nekk ngëm ndeke dogu ndeke ànd ak yàlla ànd muhammad lu mu song dana daanu wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi idnillah wallahu ma asabirin mbooloo mu tuuti mu ànd ak mbooloo mu tuuti mu ànd ak pas-pas mbooloo mu tuuti mu ànd ak dogu ndekki bu mbooloo lu mu bari bari te lii nekku ci kese la neen la dafay nax saay rek yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jël jaaseem ba daal di jiitu abubakar topp omar topp usmaan nekku fa woon aliou topp lan moo ta usmaan dikkul jabaram te mooy ruqiyatu doomu seydina muhammad dafa feebaroon feebaru ŋas feebar bi metti lool yonent yàlla Muhammad na Usmaan toogal nga toppatoo sa soxna man danaa la wuutu ci Badar lii moo tax ñeent saxaaba yépp Abubakar Omar us euh, Ali ñeent ñett yi ñoo ko teewee waaye Seydina usman moom teeweewu ko ndax jabaram soxnaam te mooy Ruqiyatu bintu Muhammad dafa feebaroon feebar bu metti moom mu toog di ko toppatoo yàlla def na loolu ba dem amuñu lekk gu doy dañoo dañoo nekkoon ci weeri koor fukki fan ak juróom-ñaar tolloog aljuma ci la woon doon fukki weer ak juróom-ñeent ba mu gàddaayee dem Madina fekk ñu ngi woor ba seen doole jeex na amul am na ñoo xam ne génn nañ te xadduñu lu dul ñam rekk ba yonte yàlla Muhammad ñu sallallahu alayhi wasallam Saad bun Muaz daal na yow Muhammad nañ la defal tànt nga nekk ci biir tànt bi bu xare bi neexee ah nga génn ñaanal ñu bu xare bi naqadee am ñu la delloo madina nga toogaat foofu ndax ñun bu ñu dee benn jëmm bu dee la te yow boo deeyee àddina bu tukki la seetal mbëggeelu ñi àndoon ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem ba seen bakkan ñu jël ko jox ko yàlla na Muhammad mucc waaye ñoom nañu de yàlla yàlla fay sahaaba yi moo tax waliw lu mu foor foor waliw donte xutbu la na nekk xutbu zamaan na nekk xawsu na nekk jaamiul fard wala mu nekk fardul jaami ak waliw lu mu rëy rëy waxuma sahaaba waaye puuritu gémmiñu sahaaba moo gën waliw ak wali bu ku mu doon ci waliw ba li amee Seydina ñëw toog benn sahaaba bu ñu tuddee Habab bun Munzir ñëw ci moom ne ko Muhammad ndax yàlla moo la wàccee fii wala yaa fi wàcce sa bopp mu ne ko man maa fi wàcce sa sama bopp mu ne ko yaa wàcce sa bopp fii mu ne ko waaw mu ne ko fii du tooguwaay de lii bokkul ci anamu xare fii nga toog lii du xeex xeex dangay ngay fexe bàyyi ndox sa gannaaw ñun jullit lañu ñuy jàpp di julli di sangu di naan di nandal suñuy jur Muhammad kon jógal comme du yàlla moo la toog loo fi yaa fi toogloo sa bopp jógal a ah, ba lii amee nag Muhammad daal di nangu jóg dem toogi feneen mbokk yi nañu def seetlu foofu ku toll ni Seydina Muhammad xayru xalqillaahi kenn dootul màgg ci àddina ba jot Seydina Muhammad déedéet xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa nafaana bi barakati mu jël na xalimaam bind ci raayam ba lil Mustafa xayri xalqillaahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara haaru moom xaadimu rasul moo wax li na ca azal ilal abad asamaan si du tiimati ku mel ni muhammad suuf si kenn dootu ci doxati ku mel ni muhammad yàlla amul ci biir mbindam gi ci asamaan minal azal ilal abad kenn dootu mel ni seydina muhammad kullul wara haaru lil mustafa xayri xalqillaahi manzilatun law wujjihat naxwaha kullul wara xaaru kullul wara kenn du des ni Muhammad motee ak ki mu doon bu demee ba ko keneen naan bàyyi li mu bàyyi kon ana ñun ah kon li yàq tey àddina bi mooy kilifa yi dem nañ ba foog ne buñ bu asamaan si doon daanu nañ ko téye tey sëriñ boo wéet ak taalibeem téye na ne bu asamaan si doon màbbu tey sama sëriñ mun na ko téye ba sëriñ boobu kenn du ko waxal te alkamalu lillahi mot ceeru yàlla la loo màgg màgg ñi la wër bu ñu dëgërul rek nga def giraawaali woy jur ba daana wax kilifa bu toogee ren ba déwén deful luñ koy ŋàññee entourage moo dëgër kon kilifa nay nangu ñu koy waxal buñ ko waxalee na seet lii maslaay julli di mu daal di ca jaar waaye man la man la ah nit nga deret mooy daw sa yaram bés dana jot nga dee ñu futti la fulli la daal di wàq suul la ca biir Seydina Muhammad kenn du mel ni moom te nangu na waxu keneen ba mu ne ko fii nga toog du nii jógal ñu dem feneen dafa jóg daal di dem feneen sallallahu alayhi wa sallam te ki ko waxoon loolu mooy Habab bun Munzir al-Jumahi waaye yàlla daal di fa def benn service camarade mooy julli di fi nekkoon saleñ la kenn du mën a daw kenn du mën a dox sa tànk dafay pëtëx ci biir kéeféer yi fa ñu nekkoon kekk la da nga dawal sa fas nu mën a neexee sa gëléem dana daw nu ko neexee yow mën ngaa àkk di dóor nu mu la neexee yàlla daal di wàccee taw taw bu metti ci biir désert boobu ana la désert di tawee ndeke nit ki bu gëmee yàlla bu amee pas-pas bu dogo rek yàlla daal di def la mu doon def du tële daa iman abadan inna allaha ala kulli shay'in qadir gànnaar daal di